وثقت برب الهرم كذلك وجواب مع المصطفى والله ولي مولد زبلي وثقت برب الهرم بسم الله الرحمن الرحيم ñun waa daayiratu axibaa ya Serigne Sam Mbaye taxta ra'i Seyxul Xadim ni ñu ko baaxoon di ànd ak ci waxtaan jëm ci diine nu amaat yéene jotlewaat leen fi waxtaan yoo xam ne Serigne Samba rahimahullah moo ko def ngir njëkkante waxtu wi kon nu gaaw leeral leen kat yi nga xam ne moom lañ am yéene def leen ko ci kaset bi ba loolu soxna si yaare baax baax suñu jëriñ mag yi muy suñu Muntaxa si Abdou Basir ak sunu magum daayira muy suñu Afia Ñaŋ di siyaare njabootuk Serigne Samba yi gépp di njiital jiiteel ci njabootu maam Cheikh Mbaye ci Babou Salam di siyaare tamit euh, maam Cheikh mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Sam mbay ak euh, sëñ Ibrahima ak ak njabootu sëñ góor geeg génn gépp di siyaare tamit soppi sëñ yëpp ma di nekk góor ak jigéen mag ak ndaw si biir réew mi ak bitim réew di si siyaare bu baax tamit euh, sunu xarit Serigne mbay ak Serigne Ndiaga Mbaye ñun ñëpp tamit noonu si siyaare baax a baax kon ñu am yéene jot leen waxtaan ni ñu taftaloo am na yéene njëkkee indi waxtaan woo xam ne Serigne Sam Mbaye rahimahullah mi ngi ko defee woon belal jëf thème bi mi ngi doon alhamdulilah mbooleem xeeti cant yi ñeent yëpp ni delloo su borom mi ngi defee woon belal jëf ñaareelu kaset bi Serigne Sam Mbaye rahimahullah mi ngi ko defee woon Dakar moom tamit thème mi ngi doon lislaam ak ndaw moom mu ngi ko defee woon Dakar lislaam ak ndaw mi ngi ko defee woon ci institut islamique bi waaye na bu fa defoon rek boo xam ne boobu ñeenti kaset la waaye bokkul ak bii leen di jox bii ñu leen di jox mu ndaw mooy thème bi troisième cassette bi sëñ Samba yi rahimahullah mi ko defoon tey Belal solo ak xale yi leen war a yare ak yarub islam ni mu delloo ginnaaw si jamono ji ñu toll. numéro 4 bi sëñ Samba yi rahimahullah mi ko defoon Amérique thème mi ngi doon Sayxul Xadim moom doon woon conférence sax waaye si saala toogoon rek di waxtaan di waxtaan si Sayxul Xadim ñu di ko si laaj. numéro 5 bi sëñ Samba yi rahimahullah mi ngi ko defee woon maanaam màggalu jeewoon moom tamit thème mi ngi doon Sayxul Xadim numéro 6 bi sëñ Samba mi ngi ko defee woon Colobane te mi ngi doon al insaanu kaamil Seexul Xadim numéro 7 bi sëñ Samba mi ngi ko defee waxtaane woon Louga mm, moom tamit mi ngi doon tawxiidul xaas moom tamit Louga la ko waxtaane woon numéro 8 bi sëñ Samba mi ngi ko waxee woon France lii moo tamit ay question la ci wàllu tubaab ak ci wàllu wolof la doon tontu question yi numéro 9 bi sëñ Samba mi ngi ko jotaawee woon ak ku ñuy wax Babacar Diagne mi nga xam ne moo doon directeur moo doon directeur RTS moo tamit di émission boo xam ne TCP la woon moom tamit thème ngi nga doonoon alquran numéro 10 bi tamit moom Sëriñ Sam Mbaye rahimahullah moo ko Babacar jaan ñoo ko jotaay woon moon tamit mi ngi doon Seydina Muhammad rasulullah alayhi salaatu wasalaam numéro 11 Sëriñ Sam Mbaye mi ngi ko waxtaane woon Louga ci kër maam Cheikh Mbaye gi moom tamit mu doon jàngal xayaatu maam Cheikh Mbaye gi maam ak dundam ak leneen ci ay karaamam ci maam Cheikh Mbaye numéro 12 bi tamit suñ maam suñ sàmba ngi ko waxtaanee Makka Mbay moom tamit màggal gu ñu def foofu maam Cheikh Mbay waxtaan na si si maam Cheikh Mbay tamit bi tamit suñ sàmba ñu ko delloo tamit Mbay màggal gu tamit euh, maam Cheikh foofu tamit noonu tamit thème bi li mu ngi joxoo jëm si maam seex numéro 14 bi suñ sàmba mu ngi ko waxtaanee woon Louga te mi ngi Irshadul Quran maanaam yónnee gi suñu borom yónnee alquran. mën a wàcce ko si yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngir muy xuppe ak a bégal di digle ak a tere moom tamit ak xeeti wàcc yi daan wecc si si yonent bi a salaatu wasalaam ak loolu lépp daal mooy si numéro 14 bi si la nekk mu risalatul quran numéro 15 bi suñu sàmm rahimahullah mi ngi ko waxtaanee woon Daaru Xudus kër sëñ Basiiru Aali Aram Lo fa ko waxtaanee woon moom tamit tàmbali kaay mi doon mazahiri ak yàqu-yàqu jamono yi numéro si sëñ Samb rahimahullah mi ngi ko waxtaane woon Italie thème mi ngi doon wal ashri moo nga xam ne saar woo xam ni ku yàgg digle dafa di nga yàgg dégg bi di ko ubbi ko numéro 17 sëriñ Samb mi ngi ko waxtaane woon ñang baa mbooj mi ngi doon muhaasibatu nafsi maanaam jihaad ji doomu aadama war a jihaad ak bakkanam numéro 18 bi dañuy sëñ Samb yi rahimahullah mi ngi ko waxtaane woon Louga école si Cheikh Mbaye moom tamit mi ngi doon si njariñu xam-xam ak yar numéro 19 bi tamit sëriñ Samb rahimahullah mi ngi ko waxtaane woon Louga si école Ali Bakar moo tamit thème bi mi ngi ci alxuraan ak yar numéro 20 Serigne Samba mi ngi ko waxtaanee woon njaareem moom tamit thème bi mi ngi doon Cheikh Ahmadou Bamba ak tasawuf moom tamit waxtaan waxaw yàgg la ay 79 jëm kaw la woon numéro 21 yi rahimahullah mi ngi ko waxtaanee woon Amérique thème bi mi ngi doon njariñul màggal numéro 22 Serigne Serigne ngi ko waxtaanee woon Kaolack moom tamit thème mi ngi doon Asayxul Xadim ak ni mu doon yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ni lépp loo xam ne gaar na yonent bi rek dana ko indi li ko méngalee loo xam ne gaar na sëñ Tuubaa moom dañ waxtaan wu amam solo la nu profité la gëstuwaale tamit ni tàmbalikaay amut ak euh, jeexlukaay bi kon képp koo xam ne yaa ngi tamit boo ko amee tàmbalikaay bi boo nu ko mën a baaxee ko jël ndax waxtaan wu yéeme yéeme lu am solo la moom tamit ko diglu da nga xam ni yéeme solo lool muy numéro 22 bi. kon numéro 23 bi naam yéene jot nañ si benn waxtaan boo xam ni Serigne Saliou Sow yàlla na ko yàlla yàgg tamit ko wér nga xam si mag yi soppe yi la bokk tamit benn émission la woon boo xam ni nga defee sa rajo Kaolack bi nga xamee ni Serigne Samb rahimahullah nelaw na si ay bis googu sax nga defee defee yenn émission foofu rajo Kaolack di si waxtaanee dundu Serigne Samb rahimahullah ak ni mu barkeelee ak ni ma amee solo. ak ñàkk gi ko ñàkk ni mu si àdduna bépp rawat na Sénégal rawat na si yoonu murit kon loolu lañ fi leen waxtaane mu émission boo xam ne ñoom seen saa émission ni ko doon defee rajo mu nekk Kaolack su leen ko di waxtaanoo tamit ba si biir tamit da ngeen dégg ku ñuy wax sëriñ Dame Seye rahimahullah nga xam ni bu ñu sonn ak euh, bañatee noppalu ak bañatee tàyyi lépp rek si roy ko ak positif am si nañ ko jëlee nga xam ni si soppe sëriñ Samba yi gën a mag ci la bokk boo xam siñ sàmm sa daan ko wax ci kaw ci kàddoom ñi di ko dégg nangul ko ak cofeelam kon kooku mooy sunu mag ñun ñëpp si soppe yi dana woor ci biir émission bi def si ay leeral yu am solo ak ay seere yu am solo muy Serigne Dame Seye kon ku bàyyi xel si numéro 23 bi bi émission bi xam ñun suñu sali sax ni ñu koy defee rajo Kaolack di nga dégg mu woote kon ñaanal ko baax baax suñu borom yërëm ko sa defal ko fa mu nekk mu dàqal ko fi mu jóge sunu moom dendale ko ak xaritam ba ak sa sëriñam ba di sëñ Abdul Hakim dendale ko soppeem tamit di sëñ Sàmbay kon am nañ ci moom yaakaar baax a baax muy Serigne Dame Seye yàlla na ko yàlla yërëm ci képp ku jullu kasari tamit nga ñaan suñu borom yërëm ko ndax si sopp yi gën mag la woon ba Serigne Samba yi nga xam ne moom la am yéen jotli ko daan na ko seeral ak cafeeram si moom kon moom sat nañ ko baax baax di gërëm képp ko xam tamit yaa ngi jublu kat Serigne Samba yi bare bare tamit man naa ne yi si ëpp fekkee bi si biñ defee si biir réew mi la si Sénégal yi si ëpp ëpp tamit moom tamit si ay arrêtement si la jógee ba nga mën koo jariñoo kon kooku tamit war nañ koo ñaan baax a baax ndax tase suñu tàmba yu baree bari gannaaw gannaaw yàlla moo def fa seef ak yitte ak cofeel ban man see jot di si jariñu kon ni ngi leen sant baax a baax sa li leen gërëm sa xam tamit lépp loo xam ne juum na si tamit si man dong bu ñàkk solo bi ñu dénk mbir mi la waaye du si mboole ñu ma ko dénk muy mboolem soppi si sàmba yi kon lépp loo xam ne juum nañ tamit bu leen woowe si 76 799 74 11 gën ñu koo leeral dañ sant baax a baax kon yii nga xam ne yéen nekk ci biir réew mi ak bitim réew doon sàkku tamit nu ubbil leen numéro compte boo xam ne bu suñu sàmba yi ci turu daayira bi ngir ñu ci mën a def seen i barkeel tamit di ko def kon tamit suñu borom def na tawfeex ba numéro compte boobu jàppan na bu fekkee yu mu jublu yor nga bi si bëgg koo jël tamit man ngaa jël 341 62 41 88 01 kon na leen ko 341 62 41 428 01 mooy numéro compte daayira Serigne Samba yi nga xam ne moom la ko soppi Samba yi nekk Touba ubbil ñu leen fàttali wax tamit ni daara ji ñu ko bëgg na tamit ba léegi ñu ngi si yéen ji ñu ngi koy dox ak Serigne Mountakha mi nga xam ne mooy jëriñ mboolam mi incha allah waxtu wu sotti tamit danañ tàmbali teg xeer wa tàmbali koo liggéey di sàkku ndima tamit bépp jullit ak fa mën a nekk tamit nga dugal si sa loxo ndax jëf la joo xam ni doo ko ñàkk àdduna doo ko ñàkk àllaaxira muy dimbali dongay daara yi ba mën a jàng seen xam-xam ci diine ngir mën koo jëfee loolu mooy yéene soppi Sëriñ Samba yi nekk Touba ak téere yi nga xam tamit Sëriñ Samba yi doon na ko traduire si langue ci langue français jëlee ko ci langue arabe yóbbu ci langue français am na yéene tamit maanaam gën koo tasaare ba mboolem soppee yi fu nekk yépp mën koo jot kon daal képp ko xam ni bëgg ngaa bokk ci daara bi wala nga bëgg see ak leeral mën ngaa woote 76 699 64 11 wala nga woote ci 33 978 79 33 978 79 wala nga woo ku ñuy wax Serigne Dia tamit ci 76 664 80 26. wala fekkee Dakar nga nekk tamit bëgg si tamit mën ngaa woo ku ñuy wax Mouride Fall moo tax ba tamit jaay fa Sandaga moom tamit 76 384 60 60 moom tamit Sandaga foofu la nekk muy sëñ Mortala Fall. képp ko itoo kaset tamit maanaam kasetu suñ sàmba yi jëm si mbaalum image ak son ak yi kasetu rajo tamit mboolem mi am nañ si takkoo takku ak kaset sëñ Abdourahman ak sëñ Moustapha Sarix ak sëñ Mouhamadou Xayri Jaxate ak mbooleem waxtaan yi jëm si diine daal yi bare bari mbooloo mi daje nañ si yoo xam ni képp ku jokkoo ñoom 76 749 64 11 di si mën a am ak jàpp ndaal képp ku bëgg si jar bi ne wala si bëgg yokk ndax xel du day a xel tamit boo jokkoo ñun si numéro yooyu incha allah dana jàppandi sab na leen bu baax sa biir gërëm di jéggulu kàddu yi di ñaan suñu borom defal nu tawféex defal nu ab liggéey bu nangu bu nu barkeel si daraja yi weeru tedd wi nu nekk muy weeru safar bi nga xam ne sayxul xadim si lañ koy fàttaliku kon ñu ngi ko si sant bu baax a baax si liggéey bu barkeel bi nga xam ni ñu ko si Musaa Ka waxee bu doon ak bu du kon ak dem gi wala fi yëpp danañ nosraanu sa kon bi léegi ñëpp dem niiraanu kon képp koo xam ne buddi na la sa gétt sa sawar rek mënoo koo fay kon di sëñ Samba waxan ni buñ jaayeen suñuy ndey ak suñuy bàyyi jaay suñu mbokk yëpp tamit du tax nu mën a fay sëñ bi kon nag nu delluwaat fàttewoon lool rek ni mën noo jëfal lenn ngir sëñ bi waaye nag ma ñoo jëf lu xaw a nir fay ga muy lan muy lépp lam daan santaane si lu baax nu jàpp ko sañ ko bàyyi lépp lam daan tere sa yàlla tere ko tamit muy ab safaan buñ fa kenn seen ba dañu ko tere kon ñu ngi fàttalikuwaat tamit Sayxul Xadim baax baax ci bis bii kon MP3 mi ngi pare si le 3 deuxième mois deux 2010 tombeek bisub àllarba di 18 safar di màggal Sayxul Xadim kon nag tawféex yépp kon daje na si kon mi ngi pare si le 3 deuxième mois 2010 tombeek bisub àllarba di màggal Sayxul Xadim mi ngi màggal si 18 safar ki leen ko doon dajale ak di ko defal tamit. mooy dongo si ñàkk solo si nga xam ni moom la ñu wax xaadim bi moom suñu sàmbay tubaab daari minnam di defaat baax a baax tamit ak fàttali ni si ni ni ñu waxee ni noonu la waxtaan yi demee ak fi mu ko defee tamit ak tamit bu fekkee jum nañ tamit ñu xam ni dañ doon jéem a gëstu rek ak di si jéem a sonn ba jël si xam-xam boobu bu fekkee am nag koo xam ne tamit gën nañu koo xam sam jum tamit bu ñu woowee si numéro yooyu tamit gën na koo jubbanti dana am solo baax a baax ndax ñun suñu borom dogal na fekkeeroon waxtaan yi sunu sunu sunu gëstu lañ def rek ba xam si loolu nu xama ko suñu néew kon képp ko xam ne dégg na si njuumte nga jégal nu ko sa xam ne fekkewu nu dañoo sob rek ak di jéem a nab nabi moo waral lépp ak di dàq tamit bànneexu soppe yi liñ bëgg tamit di leen ko si defal moo waral nu am yéen yéen jox na fii la ko defe woon ak lii mooy thème bi su leen gisee tamit date yi lu si ëpp waxtaan yi implication bi tam yi njëkk génn yëpp den dégg nu wax ci dati loolu tamit li si jublu mooy dati léeg-léeg day xaw a bari ak waroo lool ci ñi la koy jox so moo tax tamit euh, dati yi doo faral du dégg ma lay wax naa la dat sàngam noo ko defoon waaye nag danaa déem a def góorgóorlu ba xam dëkk mu ko defoon ak lan mooy thème bi loolu daal naa dée ma def effort baax a baax ngir jotli ko kii déglu kon lépp loo xam ne jub na si si baax su borom la lépp loo xam ne tamit dëng na si sama manque la ak sama néew xam-xam na fàttali woon tamit daara ji nii suñu itteel la itteel soppi si Samba yëpp la fépp soppi si Samba nekk na ko wóor ni alalam la doonul luñ naa ko barkeeloo sa mbirum bopp la. nañ leen ko wax si kaset yëpp jàll sëñ sëñ Moussa Ka nee na dara di néew ba suñu borom nee na ko dara di yàggit ba mu niilal ko kon nag nañ leen si bàyyi xel bu baax a baax fàttaliwaat leen tamit numéro compte bi képp koo xam tamit am nga itteel barkeelu si si biir réew wala bitim réew ak foo mën nekk ngir bëgg jàpp si soppe yi tamit. soo jëlee numéro compte banque boo ko defee incha allah soo ko jot muy 341 62 41 88 01. képp ku woon itteewal kas ni tàmbali rek ak kase yu jëm ci diine yu mel ne Sëñ Abdourahmane di firi téere xam-xam yi ak invitation Moustapha Salih ak waxtaan yu bare bare yu ci diine daal ak Sëñ Samba yi soo wootee ci 76 699 64 11 dana mën a jàpp ni ñu ngi jégalu kàddu yu guddi kon Serigne Samba yi bisimilah. صلى الله تعالى على سيدنا محمد الحمد لله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب بسم الله الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وخير التسليم على سيد العرب والعجم والجن والإنس محمد بن عبد الله إمام الأنبياء xayrul mursalin te julli ji sant yàlla moom ci tegu mooy yonentam bi mu tànn ci lim bind lépp nga julli ci moom mooy li ko gënal sant yàlla la fi dañu naan alhamdu mboolem xaaji cant yi ñeent dañ koy firee loolu mooy tekki ne mboolem lu di xeetu sant rek ci suñu borom la dellu sa moromum jaam mi la defal lu tax nga di ko sant suñu borom a ko may kàttan xéer ko ci sant ko mu def ko kon sant bi yàllaa ko moom suñu ci boppam sant gi nga ko sant moo la defal li nga di ko sant sant buñ sant jaam nañ tam ne ni'mal abdu innahu awwabun ci tabem la jógee mu melal jaam bi lu tax mu sant ko sant ko liggéey ci yoonu yàlla may ko kàttanu matal liggéey ba rafetal ko moom di ko sant kon mooy xamdul qadimi lil xaadisi wa xamdul xaadisi lil qadimi wa xamdul qadimi lil qadimi wa xamdul xaadisi lil xaadisi sant yëpp suñu borom sant nag lu am solo la ndax ñooy yóbbal qiyaam bu ñu fabee yi di ko teg ci balance di ko peese baatu alhamdulilahi rabbil alamina kenn du ko teg ci balance ndax balance yi ko fees na àdduna ak àllaaxira jaam ko wax tibb ko ci sa xol teewlu baaxub suñu borom bi ak xéewal gim la nga wax ko lu diis la ci balance bi buñ koy peese ndax buñ jaam bu def nangam daañu ko tabaxal fukki junniy kër bu sa xel dem ci ne naan fukki junniy kër fu mu xaj ndax dañu ne àllaaxira ka ca gën a tuut le mujje génne safara dem àjjana dafa am kër gu ëpp àdduna kon lu ëpp àdduna di wéy ay milliards yi kër xaj na ca te lépp ki nekk àjjana roox lay doon day mel ne roox ruu xàmmewul fi jege ak fu sori lépp ay teewaan fépp lay teewandoo mën na teewandoo ci béréb yu bari dañu ne waa àjjana jëmm jëmm ju ci nekk ci misaal bu amee téeméeri junni soxna mën na nekk ndox ñoom ci benn xefinu bët yépp moo tax sant yàlla ci li njëkk war di farata salaatu ala di farata ndax benn yoon la ci julli wala yoon yu bari la wala dañ koy dëkkee xam ñu jàngaleen rek yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu wa tasliman inna allaha wa malaikatahu yëpp ak secret yëpp mu gis ko xam na muy sante boromam xam na mu koy jaamoo xam na mu koy màggale ñu teg ci loxoom xetti lig jaam ñu dul jeex du bàyyee salaatu na bi wala mu bàyyi jàng alquran am nañu tiit ci moom ci mu yàqule mu dem ba wëlbati ko wan gannaaw yàlla ni balaam ibnu baawura ak bir siis defoon te ñoom ñaar kenn kii daana def bërëb du mu toog lu mat juróom-ñetti téeméeri borom xam-xam ñoo fay toog di ko déglu di bind li muy wax bu téenee asamaan seen asamaan yi juróom-ñaar seen aras ak kursi yu waaye dafa lekk addunaam lekke ko ci diineem diineem ci ni ko nit ñi gise ci zaahir tax ñu wëlbatiku di ko liggéeyal di ko jox li ñu am mu bànneexoo ko suñu borom fa kiiraay dox ko digganteem ak moom mu umpale yàlla ci zaahir umpale ko ci baatin biñ ne loolu lu ko waral ñu ne suñu borom tabaraka wa dafa ne ba ma ko sàkkee mu juddoo ba léegi xéewal yi ma ko defal yépp mosuma sant benn yàlla julli ci yonent jàng alxuraan war la waxtaan nag li ci gën a am solo mooy fàttaliku ëllëg fàttaliku ndigali suñu borom yi ak tereem yi dana am ay jamono ñuy waxtaane mbirum tasawuf mbirum tasawuf mooy xaqiqa mooy baatin lan mooy baatin mooy diggante jaam bi ak boroomam yoonu sharia nekku ca yoonu beneen jaam nekku ca suñ boroom yudillu man yashaa wa yahdi man yashaa wa anna al fadla bi yadillahi yutihi man yashaa suñ boroom moo moom ngëneel te ku ko soob la koy jox benn jaam ci jaamam yi mas na koo jaral mu tukkal adduna bi muy noox doon ku ne rabbi la tadara ala al ardi min al kafirina dayyaaran innaka in tadarhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafaara kon suñu borom sàkk na jaam ñi wuutale leen wuutale leen ëpplantale leen nëbb lii feeñal lii li mu nëbb ëpp fuuf li mu feeñal moo tax ñu naan nit bu ca xeet kenn ndax xaritu suñu borom a xamuloo kan la ci lu baax bu ca xeeb dara ndax mën naa am bën bën poussé ci topp yàlla boo xam ne mooy sabab sa texe lu bon bu ca xeeb dara ndax mën naa am lu tuuti ci lu bon nga def ko muy sa sababu texee di suñ borom sax waxtaan lañ ko ay yoon nit dina jëf jëf ju bon mu sabab ak texeem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bàkkaar dana yóbbu nit àjjana mu jaaxal loolu saxaaba yi ne ko waaw loolu na muy mën a demee mun nit ki def bàkkaar walbatiku seetaat ko seet diggante ma boroom seet li ci kanamam seet traayu bàmmeel seet taxawaayu bis penc ba ak jéggi siraat tiit lool fu mu toll di ko balu mu toll di yokk ak jaamu yàlla ndax suñu borom baal ko ko ba jaamoom gu bari googu ak tiitaangeem gi ragalam gi suñu borom def ko muy aji texe ndax suñu borom tabaraka wa taala boole ñaari tiit ci nit ku sa ëllëg tiital bu yemal xiyaamee doo bokk sa ñuy tiit ku sa tey jàqal ku jàq tey ngir ëllëg bu ëllëgee doo gis njàqare ku am tiis tey muñ koy ngir ëllëg bu ëllëg ñëwee doo am tiis bu ma waxee ne kon nag li gën ci waxtaan mooy luy delloo si nit ki lu koy delloo si ci fàttaliku ëllëgam fàttaliku li mu weesu ban mu neenal ko ban caa jaamu yàlla wala mu def ca lu bon li mu def ci lu bon jël nañ ko waaye jamono ji xam ne dund na ko mu paase donte benn waxtu la woon te jaamoo ci yàlla benn yoon jëfu ca lu jëm ci yàlla bu ëllëgee ba ñu wuññee kumpa yi ba lépp leer nga xam ne jëf yi ay jëmm lay doon yu nit ñi teg seen bët dana ko gis muy perte boo xam ne dana ko jooy yooyu gën a metti gën a tax ñu ne neenal jamono perte la loo tax saxaaba yi radiyallahu anhum waxtu wu ñu masaan daje bay teqali ko fokk ñu jàng suratul asri tax ak waar la suratul asri suñu borom daf cee xam le doom doomu aadama dafa ci biir ak perte tax cëram yépp ci nekk daf ko sàkkal fu mu jaar ak lu mu war a jëfe ak loo xam ne ca la nekk yépp walbati ko jëme benn ci po wala ci sàggan wala ci bànneex wala ci wut loo xam ne xamul dana ko jëriñoo wala déet mu sett ci rek illa alladina amanu wa amilu salihaati wa tawasaw bil xaqi wa tawasaw sabri ñi gëm que mu kese it bu àndul ak am solo da gën a gëm mooy sababu texe waaye na njëriñ li ngay mooy jëf ji di tax saxaaba yi gën ñëpp ñoo de ñoo jaayoon seen lépp jëndee ko ñoo jaayoon seen lépp seen àdduna ak seen lépp jëndee ko yàlla di xeex ba lislaam mën a am xam ne bu dul woon ñoom gannaaw yàlla lislaam du ak si ñoom te kon dañu jaamu yàlla ba loolu tax kenn ko jaamu ci nun rek lépp loo jaamu yaa ñoo ma koy bokk dañuy am yool ba mu toll ne ba ca am <coughs> boo ko seetlu boo ko seetlu ñoom ñu am ba yow nga ñàkk yool bi moo tax ñu ne waaye mën nañ leen jot ci marta ba ndax marta ba moom mu ngi aj ci tabek suñu borom lu ko soob lay jëfe ci jàmm waaye jëf nag suñ diggante ñoom ci nit ñu ëpp jëf mu mel ne waxtaane na ko ci jamono ji yàggu rek picc mi dàq naaw ci picc yi ni mu gën a gaawee mellantaan buy dox ci suuf noonu la jëfi saaba yi demee ci sunu jëf buñ ko ci seetee ndax seen jëf a waral sunu jëf ba noppi seen jëf li ko gën a amal doole moo di yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñu doon gis topp ci moom julli nekk ci kaw moom muy wax ñi di ko dégg te waxuma la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye malaayika rek malaayika yër ma ni bërëb bu mu toog dana sabab texe goo xam ne nit ki mënu koo jaamu te waxtu wu teewee jaamu yàlla bi ngay jaamu yàlla moo ëpp doole waxtu woo xam ne ne yow rek wéet yàlla ndax mboolem jullit sax bu ñu dajee ñoom ñëpp ñu bokk di julli moo ëpp doole julli nga julli yow dong rawat na nag mboolem malaayika rawat na nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tax sallallahu alayhi wa sallam ne doomu aadama ji ñëw ci adduna te dana jaar ci juróomi bërëb yoo xam ne bërëb bu ci nekk waxtoom ca tolloo du talati dara jëfam sax dootu ko tal bu dul dana mucc wala du mucc rek dana fàtte lam jëfoon lépp juróom béréb yooyu mooy bu ko sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha laajee ndax yéen nit yàlla ñi nga xam ne am ngeen may ci yàlla ndax da ngeen bu keroog bis penc ba ca metti metti ba ndax da ngeen mën a jëriñ seeni nit dara mu ne ko waaw waaye am na juróom béréb yoo xam ne kenn du fa fàttaliku kenn kenn du fa tal kenn kenn du fa tal kenn waaye àllaaxira buñ ko dee wax ni ma ko waxoon rek ci métit bi ak yooyu yëpp jamono bi nga xam ne kenn du tal kenn ab diir la ci ay waxtu la ci waaye du jamono ju ne buñ ko waxoon rek ndax suñu borom ni mu wax ci alxuraan wujuhun yawma idin musfiratun waaxikatun mustabsiratun wujuhun yawma idin aleyhaa ghadabatun tarhaquhaa qatraa gannaaw nag am na bis boo xam ne nit ñenn ñi seen xar kanam day leer ñu bëgg lool kontaan kon ñooñu tal nañu dara ñu xool seen boroom ñi bis bi nga xam ne juróom juróom fukki junni la waxtu nga xam ne kenn du ci tal kenn ak diir bu gàtt la ci waxtu bu ñu demee ba àgg ci peese jëf yi buñ ko weesoo ba am mu jot yonent yi daañu ramm malaayika yi daañu ramm awliya yi daañu ramm wala ma wala amiluna yi daañu ramm ba ci doom yi nga xam ne seeni waajur gërëm na leen sax daañu ramm kon ku weddi ramm sa àlluwa dafa gàtt mu nekk ku ne kenn lu kenn dara sa àlluwa gàt suñu borom sàkk na jaam ñi mënal seen moroom yi jaam lu bari lu baree bari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne Seydina Ousmane bu keroog ci bis baa juróom-ñaar fukki junni nit ñoo xam ne ku ci nekk safara yey na la da nga war a dugg safara dana leen ramm wa fihi qaala nabi Ousmane yashfa'u fi sab'ina alfan wa kullun haqqa wa naaru jàng ngeen ko ci raaya te fi ñu saxalee ramm dafa bari du foofu rammoo ngi tàmbalee ci sukuraat rammoo ngi tàmbalee ci sukuraat kon ramm lu ama am solo la lu mat a sàkku la lu mat a sàkku la nit dana ramu kum xamul mas naa ko fee nekk li waa àjjana waxtu wu ñu sëppoo safara wala ñu romb leen nga ne ni ñuy wax ne laaraaf miir la bu gàtt diggante àjjana safara teqale leen ne bu ko rek yomal xiyaamee dañuy wamat dee mu mel ne xarum seereer ñu tër ko diggante àjjana ak safara ci kaw miir boobu yonent yàlla yaxya alayhi salaatu wasalaam mooy fab amee paaka bu toll ne ñaari xasab rendi ko bu yëkkatee paaka bi bala koo rendi woo safara xam ngeen kii ñu ne ko auzu billahi mina kii mënu indil musiba mënu dal ban deewagul noo ngi woon ci dugg ci bon wi mu ndax xam ngeen kii ñu ne baarakallahu fii yal na ko yàlla barkeel xew-xew bu bari barkee ngi nii moo nu indi fi moo tax a nekk ci àjjana ju neex ji mu rendi dee waa safara jànloo moom xam ne dootuñu dee mukk mukk te lii ñu nekk musiba mii ñu nekkee dañ ciy wéy ba ba abada waa àjjana jànloog dee ñu rendi ko ñu xam ne dee amatul kon kër gi ñu nekk dañ fiy nekk di fi dund ba abadan du je du jeex mukk duñ fa jóge mukk laa ulama yi bari nañ ci wuute am na ñu ne la arab bërëb bu neex la bërëb bu neex la boo xam ne ci daraja yi gën a kawe ci àjjana la bokk waaye loolu lu néew a ko wax ci wala maa ngi ñi ci gën a bari nañu diggante àjjana ak safara la amee tuuti ci métti safara am tuuti ci neexiti àjjana ne mooy arab ba olamaa yi sax ñu ci gën a bari sàkk nañ juróom-ñeent ñi cay dem am na ci boo xam ne sax indi na coow lu bari ci ñi xamul dara ndax foo fekk ki ñu dee laxa am laata ci diine boo xam ne moo waral ñu féetale ko fa ànd ak ak jaamoom du lakk du dem safara waaye daraja yu kawee ci àjjana du ca àgg ndax tâche bu nekk ci moom bu tilit bu salte ruuxam ñu fóot ko ba mu set limoon nañ ca jaamakatu yàlla bi nga xam ne sàkkuwul ngërëmal benn waajuram du ndeyam du bàyyam te ay xaqan leen ameel ci niñ ko juree niñ ko yaree niñ ko defal lépp mu bañ leen ko fay te jaamu yàlla ah amee xaq ju ko topp joo xam ne moo gën a diis bor bor boo amee nit ndegam bor bi nga amee nit ki doo jéggi siraat mu ko tafayiloo ko rawati nag lu toll ne xàqi wajur lim nañ ko ba muy juróom-ñeent daka noonu jullit jaamu ko ci yàlla bi nay suñu borom dafa bañ nay tax ku tale sax du la lakk boo di yéefar sax ndax da nga niroog moom ndax suñu borom dafa tabe tabaraka wa taala tabe tabe goo xam ne te sant nañ mu jikkoy suñu borom yëpp sant nañ jullit ñi ñu jikko woo ko ba mu des benn muy alkibriya rëy rëy moom suñu borom rek a ko jagoo te ko ci fekk mu lakk la waaye yeneen jikkoom yépp lu rafet la loo xam ne soññi nañu jullit ñi ngir ñu jéem koo melowoo benn boo ci melowoo da dem àjjana àjjana ji nag dafa safaanoog bi nga xam ne moo ëpp njëriñ te mooy tabe tabek gi muy sotti di tibb di ci kaw ci ay jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ala inna li rabbikum fi ayyaami dahrikum nafahatin ala fata aradu laha suñ borom am na jamono yoo xam ne yërmandeem gi day upp ak taben gi ci yennati jamono na ngeen fexe ba taatanu ko xam ngeen jamono yooyu jamono joo xam ne boo ca jaamoo yàlla dana gëne nga jaamu yàlla ci beneen jamono lu ëpp junniy julli tabe boobu nag ki safaanoog moom suñu daf koy xañ njëriñal tabe te mooy ki nay donte jaamukatu yàlla bu bu bu farlu bu jàmbaare naka loolu wax lim nañu ahlul fatra ñi nga xam ne yonent benn ñëw na balam jàngale woon ñu walbati ko ba nekkatul lu kenn xam beneen yonent ñëwagul ak ñi nga xam ne woote bi lislaam bi ak àggagul ci ñoom jigéen ji nga xam ne mm, naqaral na borom këram maanaam amul ngërëmam daf koy def lu bon toujours doom ji def noonu yaayam wala baayam ca ba jaam di am jaam bi nga jënd ak sa xaalis yilif ko mu bañ ne leen man damay libre mënaloo ko dara mu fetteerlu ndax xaq jëm la ameel bu la delloo woon sax lan ko jënde woon wan loolu juróom-ñeent yooyu xam ne moo ci gën a indi coow am na ñu ko laaj biig rek doom ji nga xam ne yàlla def na mu bañ a judd ci yoon ñu ne moom ana lan mooy responsabilité mooy ana lan mooy ban bàkkaar la def waxuñu ne day dem safara waaye dañu ne bu dee jaamukatu yàlla am bu ñëwee lu responsabilité ba ne leen waaw maanaam di jigéen ji tawat nekk foo xam ne amu fa benn mbokk kenn xamu ko yéefar yi fab ko yóbbu ko hôpital di ko faj mu amee doom ju tuuti moom jigéen ji mu faatu doom ji yéefar yooyu fab ko yar ko ci seen diine jàngal ko seen diine mu xam ko ba nanguutul lislaam dem ba màgg ci diine jooju nga xam ne yàlla nanguwu ko luy responsabilité am kon buñ nee kee luy responsabilité am kee it ñu ne luy responsabilité am wax li wala fi wax naan dëmm <laughs> surtout laa ci ñu ko gëm <laughs> ki juddu di dëmm luy responsabilité bu dëmm amee kooku ana lan la def diine dafa dul philosophie du science fa inna diinana mabniyun ala naqli la ala munasabati al aqli bu fekkoon ne xel rek moom la ñuy jaamoo yàlla suñu borom du soxla ay yónni yonent kon kenn ku nekk day seet sa xel li rafet nga di ko def li ñaaw nga di ko bàyyi waaye sidna abubakar radiallahu taala anhu dafa ne fa inna diinana mabniyun ala naqli la ala munasabati al aqli suñu diine ji ñu ngi ko tëral ci kaw toxal maanaam ci diw laa jëlee kooku jële ci diw kooku jëlee ci saxaaba sàngam kooku jëlee ci yonent bi ci kaw loolu lañ ko teg waaye la ala munasabati laqali du ci àggee ni lu jub ci xel rek bu doon lu jub ci xel rek ñu dem ci philosophie wala ñu dem ci science waaye yooyu dañoo xëy diine gont la diine xëy ñu gont jaam bi su yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne mënum tulee fax sabara wa zulima fa xafara wa dara wastaxfara ñu ne ko ulaayka maalo bu ne ulaayka lahumul amnu wa muhtaduna mën a tulee fa sabara képp koo xam ne suñu borom natt na nga muñ ko wa zulima ba xafara sa moromum jaam tooñ la nga jéggal ko wa zalama wastagfara nga tooñ suñu borom jéggalu ko ne pat ñooñu nag lu ñu am mu wa muhtaduna ñooñu bu bis baa du ñu tiit du ñu jàq jubal ni mu laab dajee adduna bépp bu la yàlla nattoo nga muñ mu ñu nattoo bokk na ci jaamu yàlla yi gën a màgg ndax dañu ne bu yomal xiyaamee ñi suñ borom musi tegoon musiba ci adduna buñ leen di fay kenn du ko peese kenn du ko natt kenn du ko meetare kenn du ko wàññi dañ koy jóor te kenn du xam ni muy toll bu keroogee képp ku amoon aafiya ci adduna da nga leen ñee ba da ne ak a neexoon ba ma nekkee ci adduna ñu fat ay siso siso sama yaram bi ba mu nekk ay seen ak i daggit kon mënu tuddee fa sabara làmb na lu bare tax su mboroom ngir nga xam ne dëgg dëgg jaadani la mooy mu teg la lu ko neex nga muñ ko xam ne moo la moom moom sa lépp te lu la sañ la def sabr nag mooy muñ muñ ay daraja la ay dagale yu mag la ñett muñ am na mu ñu ñàkk pexe sa tasbiru sabran yasi aw sabra xisbatin wala tarda bi sabri lazi maahu wisru xal seet ngaa muñ de muñuk naagu ñàkk pexe aw sabra xisbatin wala muñuk sàkku tuyaaba waaye wala tarda bi sabri lazi maahu wisru bul nangoo muñ mukk muñ gi nga xam ne day ànd ak bàkkaar te mooy ni Ibrahima di muñe ñu rey doomam muy mbee di mbee di mbee ba fàtte ko rek kooku xam ne nag njëriñ moom ñetti la yàlla la xam ne lii yàlla ko def benn mbindeef defu mooy muñ moo kawe muñ lii suñu borom teg la ko nga ne ah suñu borom day def na ma li muy def ay xaritam kon suñu borom bëgg na ma loolu mu la teg amuloo ci benn naqar ndax da nga xam ne suñu borom dafa laa indil engrais yiwu ndax boo ko muñee fay gan lay fay moo ëpp doole li nga julli lépp ak li nga woor lépp ak li nga aji lépp. mooy riba foo ko sabri moo féete kaw sabr li ci topp li ci topp ci riba mooy daraja bi gën a kawe mooy nga bëgg ca nga bëgg ci ndax suñu borom jaar la fa mu jaarale yonent yi ak ku mënul awliya yi nga bëgg ci li la suñu borom teg foofu itam ulama yi maanaam ulama aarifoon yi am nañ fi ay wax yu wutee am na ci yoo xam ne mënu ma ko wax fii ndax du dugg seen bopp mënu tuddee fa sabara wa zulima ak xafara ñu tooñ la nga jéggale al afu dafa ak saf ak saf ñaari daraja jëlante la al afu booy nit ki def na lu la naqari tooñ na la eh, ah diw daal li ma def waaye duma ko topp man bàyyi naa ko rek bàyyi naa ko waaw moom kay nangam la ma def moo ko tey nangam nangam waaye nag du ma ko topp du ma fayu ah jéggal googu lañ tuddee afu ñàkk a fayu ak bu nit waxee lu fi bàyyi loolu bàyyi loolu passé na bàyyi loolu noonu loolu dara loolu dara loolu dara dafa juum rek teyu ko waaw ñëpp ay tooñ man it danaa ko tooñ du ma ko tey moom it na teyu ko kooku mooy mooy daraja ji mag ji ci njëggale mooy bi ëpp tuyaaba bu beedee benn moom junni lu ko ëpp dara waaw li ma faqa jéggal nit ñi ngir yërëm leen suñu borom jéggal leen ngir yërëm leen yarhamu man fi lard yarhamkum man fi samaa'i koo jéggal bu dee nit baax jéggal gi nga ko jéggal benn nga bañ a fayu tuyaaba ju rëy la ñaareel nga bañ yàq jaram foo jaar ne diw def na ma nangam ki woon ci àpp bi tuyaaba ju rëy la nga delloo si ko jikko jooju nga ko wan mu tooñ la nga wan ko ne du dara mu jàjju moom it rus jéem mel noonu waxtu nga ko melee képp kum jéggal am nga ca tuyaaba ja ak jàngal nga ko yee nga ko dimbanti nga ko mooy wasuli ma waa xafara wa zalama wastagfara mu tooñ boromam jéggalu ko toon gi moom moom la ñu dëkkee saa gi ñu def bàkkaar bu mag bi ñuy soow rek wala bi ñuy waxtaane mooy tooñ suñu bët yi dañuy laaj ëllëg liñ ci xool lépp suñu nopp yi dañuy laaj ëllëg liñ ci déglu lépp suñu tànk yi dañuy laaj ëllëg liñ ci dox fu ñu jëm fépp fu ñu fa jëmee suñu suñu cër yi ba mu jeex yépp bu ci ne suñu loxo yi fu ñu laale luñ warul a laal fu ñu fabee luñ warul a fab fu ñu ci loree nit yépp dañ ñu koy laaj ëllëg inna sama wal basara wal fuaada xol bi njort ñaar la njort loo xam ne am na bàkkaar ak njort lu amul bàkkaar su boobu dafa ne inna ba'da zanni ismun lenn ci njort yi day bàkkaar la mooy nga jort ne diw mi daal ma nga jëm ca tabaare ba te day jëndi sàngara daf koy naan wala beneen mooy bu mu mën a doon nga foog ko foog ko dëggal ko gëme ko noonu te amuloo ci benn preuve kooku yàqu ndax nit ki jikkoom ba tey lay summi faw di ko solal nit ñi rek jikkoom lay jox nit ki kii jëf-jëf lu ñaaw day jàpp day jàpp ñëpp lu ñaaw la ñuy jëf ila sa fi'lul mar'i sa'at zununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhumi ila sa saa'at zunuunuhu wa saddaqa maa yaxtaaduhu min tawahumi ñaaw njor sa ngoog bu fekkente nag nga sikki sàkka jort na lii am na dëggu woo ca jàppuloo ko ci sa xol jàpp yoo ko nit ki itam xool loo ko bëtu xeebeel wala xool bëtu ku def nangam nga jort woon rek amuloo kooku njort nga loo xam ne amul bàkkaar jot na nag boo ko jëfee ni ki ngeen nga nuyu ko nuyu bu woyof boo xam ne daawuloo ko nuyu wala bu dul woon li nga foogoon doo ko nuyoo noonu kooku mooy njort li ñaar yoo xam ne daañu la ko bindal ne mbaa booy wànne ismam bu fekkente ne nag dëggaloo ko seytaane fukki na la nga ba max seytaane te mooy nga delloo sa xel amul dara nga wóor te kiy jot nit ñi lu ñaaw mooy kiy def lu ñaaw rek nga muslu ci seytaane rafetal sa njort ci kooku da ngay gis lu wóor loo xam ne du doon jot mooy njort loolu boo ko defee du doon jortal bàkkaar mooy wasaara mu lii tooñ dafa bare li ñuy tooñ lépp kenn mënu ko xam hmm. bari na bari goo xam ne amul ab waxtu julli jox sax jot sax li ñu dëkkee ñu soxla wala leneen du julli gi noo ngi tooñ ñuy nodd muy waxtaan noo ngi tooñ tooñ goo xam ne day waral mujj gu ñaaw sukuraat su metti ñuy jàng alxuraan muy waxtaan noo ngi tooñ tooñ gu rëy ñuy waxtaane xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa ñuy waxtaan lu jëm ci yàlla wala waare ngay ruur te maanaam ngay waxtaan waxtaan waxam ngay fàbbi xoli nit ñi jëm di la déglu ci li ngay wax wala fa seen xol tegu woon bi ñuy déglu waxtaan wi tegootu fa yaa ngi tooñ tooñ kon nag tooñ yu mag yi mel ne gàddu bakkan gàddu bakkan nit ki mën na ko def xam ko mën na ko def bañ koo xam léegi nit ki ba sañ a xas ne gàdduwul benn bakkan na yomal xëyam te kenn jiitalu ko poñe ko naan ko doxal ndem li ngay lor ci bakkan te du bakkani doomu aadama dafa bare suñu borom dafa bind dénd bi lépp loo fi gis am na lu ko tax a jóg ñax mi yi ngelaw li taw bi niir yi lépp lu suñu borom bind indi ko fi la te bokk na ci lii dimbali bindu doomu aadama nga xam ko nga ñàkk koo xam géej gi nga romb genn ñax dagg ko te amuloo ci soxla lu dul po rek tooñ nga yonent bi sallallahu alayhi fekk waa ji jàpp di sotti ndox mu bari mu ne ko bàyyil israaf mu ne ko naa ndox sax israaf ngi ci mu ne ko doonte yaa nga ca tàkk géej ga di jàpp ngay as ci géej gi di jàpp itam li nga xam ne moom nga war a raxasi cër bi boo tànkee lu ko ëpp yàq nga ndax lépp loo gis day sàbbaal suñu borom ñax gi sàbbaal suñu borom nga dagg ko dagg nga sàbbaal nga dootu sàbbaal suñu borom moo tax fu nu toll di waa di jéggalu wa zalama mooy muy def fu mu toll ndax fu mu toll mu ngi tooñ mu toll mu ngi tooñ bakkan yi ci jaar di dëgg di leen lor tey teyuñu ko suñu boromam laa yukallifu nafsan la na mu toll woon tollul ko na nga woon mu fayu la nga ko defoon ñu def ko nag ngelaw mu naaw moom ndax suñu borom togg ko jëf kenn du ko amul laaj toor amul àjjana ak safar leen na kon suñu nooyi ni noyyi genn noo bu ci nekk mënuñoo ko sant ca suñu borom sant ga ca war mënuñu ko loolu ba tey laaj na jéggalu ngeen jàngee tax miis da ngeen gis xeetu jéggalu wu doy wu làmb lu bari muy alhamdulilah fi lxufraani walkalami ji suma salaaman addal xaq kullihim ala dasi saadati al orbaai wal ajami muhammadun xayru xalqulaay albihimi mën naa tëjee aw nawo fi lxawli wa diqami doomu aadama bii mu war a teewlu bu ko dee teewlu ak ragal yàllaam day yokku xolam di fóosu di gën a leer bëgg yàllaam di gën a yokku muy gën a fàttaliku traayu bàmmeelam di gën a fàttaliku laaj malaayika yi ci bàmmeel waxtu woo xamee nag li muy wax muy dund bari mu mooy muy wéy rek bu xiifee sabab lu lekk bu maree sabab lu naan bu sonnee sabab lu nopp bu gëmmentoo sabab lu nelaw ba dundam jeex ñu laaj ko loolu lépp amul lenn loo ci xam ne lii jox na ko xaqam mu daal sabab lu rëy waxtaan war nañ ramu euh, ñu waxee ne ramu dana am waaye dana am ñoo xam ne ramm gi du gaaw a ñëw ndax seen bàkkaar bu bari daañu dem ba xënj ci safara wa wala ñu ne leen ci sóob suuf ñu sóob leen ram wala ñu am ca biir bu yàgg ñii dem ba seen safara wa ñu sóob leen ram ñu dóor leen paxte yi talaata leen yàq leen ah ba bëgg jaar ñu ramu leen ñi ko waaw day am waxtaane ay yoon safara ci boppam ni mu amee kàttan juróom-ñaar fukki junne seytaane po yi yoo xam ne kenn ku ci nekk suuf si mën nga koo teg nii ci sa doo ko yëpp juróom-ñaar fukki junne càll yoo xam ne benn xalqa maanaam benn jaaro bu ci nekk ci yi nga xam ne moo ceen gi tàngaayam ak diisaayam buñ ko tegoon ci alp yi wala jura yi ñu sey juróom-ñaar fukki junne malaayika yooyu safara def leen di ëpp doole ba dem na ba rëcc leen seen gu mu seen jaam ñi daan tooñ suñ borom fa ñu daje mu yàkkamte ak si ñoom malaayika ki saytaane yi di déndoo ñoom mu ëpp leen doole ba rëcc bis boobu na mu demee kenn mënu koo waxtaane la boo xam ne doy na jaar na nit ki du añet du reer du lekk du naan ndax moom feeg mu ngi dund xamagul fu ko suñu borom jëmee xamagul luy mujjam laa taamanu makaarida shaytaani qabla firaaqi ruuxi lil abdaani li annahu waqta almamaati yaati shaxsan li kay yaxima wa taat inni jaaltu llah rabbi yaxul bayni wa baynahu idan yaxul doomu aadama bi waru la fii mu ngi dund waru la fas ne moo gën kenn lu dul yomal xiyaam ñëw mu mucc kooku ay boobaa mu xam ne moo gën kooku waaye foog loolu amagul xamagul kookaay mucc moom mu al ko xamagul mooy mucc kooka alku te doomu aadama bi malaayika yi dañ koy seede fekki suuf yi di ko seede jaww ji di ko seede yëpp di ko seede asamaan si di ko seede ak suuf yi waaw gis ngeen ah, doomu aadama dana faatu asamaan yi di ko jooy ak suuf yi jàng leen xoqal bu kaaw te kii la raw bi alayhim ka samawaati dawaara bi nga xam ne jaamu ko ci suñu borom la dana jaamu ci béréb ba nga xam ne bis bu deewee suuf soosu dana ko jooy ñeen fukki at ndax suuf ak lépp loo xam ne amul xel amul kiiraay digganteem ak suñu borom moo lépp di sàbbaa nit mi nga xam ne dafa am kiiraay suñu digganteeg suñu borom te mooy xel mi muy jiital ak li ko dott ci àdduna muy lekk naan ak xool ak waxtaan ak sabablu moo gisul dara waaye li ci des yépp day gis day sàbbaa day yëg lu bon di yëg lu baax bi nga toog xam na boo fi dee jaamu yàlla boo fi dee def lu baax xam na ko boo fi dee def lu boo fi xeexee nit wala nga xool feeg nit baax yi ngeen wax kàddu yi ngeen waxante ci yu ñaaw yu ko seede yawmal qiyaama ndax xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñooy seede xeeti yeneen yonent yépp bu xeet yooyu ne bu ngeen seetee lu naqari xeet yooyu ne waaw yéen da ngeen noo fekkee ba di ñu seedee la alquran dafa ne li takunu shuhada ala nnaas wa kadhalika ja'alnaakum ummatan wasatan li takunu shuhada ala nnaas wa yakuna rasulu alaykum shahida yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo indi moom la ci moom la ñu wàcce alquran mu wax hadis ñu jàng ci xew-xewi xeet yooyu yëpp xamu xamu nu xawmu saalix xawmu luut ila axirihi ñun ñu mën leen a seedeel loolu ndax wax yàlla su borom boppam moo ko moo ñu nekk xabaar yi ñun tam yonent bi alayhi salaatu wasalaam seedeel nu keroogee kon doomu aadama yi dañ leen indi ci àdduna diir bu gàtt lañ fi am jóge fi diir bu gàtt boobu luy am ci lay amee bu dee texe ëllëg ci la bu dee texee di ëllëg la qadar allah wala sama ci lay amee ci la war a fàggooy dund bi nga xam ne lu ñuy ba faw la ta du jeex du yemi fenn bukk bukk bu ko fàggoon nag ba texee bu yomal xeere bu demee ba àjjana dana dem ba fàtte sax ku ko bindoon du nangoo si ne am na sax boroom day defe ne moom moo bind bopp ndax xéewal bu màgg buñ demee ba yàgg ci àjjana nag ba ne àjjana moom dara melul ne moom amul suñu borom ñu ne ñu yéen di da nekk àjjana di bànneex waaye dama leen a bëgg a wan lu ko a mosal ne ko loolu mënu la nekk waaw du man maay seen borom maa leen bind waaw léegi xam nañ ne bind waaye lu dàq àjjana moom kenn amu ko suñu borom tabaraka wa taala dana njëkk a ñëw bu keroogee daf leen di ñëwee jeneen jëmm bu ne man kat maay seen borom ñu ne ko auzu billahi minka mu muslu ci moom ne ko yow kay doo suñu borom bu boobaa aarifoona yi ñoom daañu ko xam aarifoona billahi ñoom daañu xam ne kii suñu borom la tabaraka wa taala waaye dañ ci def ñëpp duñ ci xam bu delloo nag dellu siwaate weneen melo woo xam ne ñëpp a koy xam bu ko waxee bu dellu see boobu fa mu leen jox rendez-vous fi ñu tuddee al kasibu laxmar tund beñ wu xonq wu kawe wu rafet wu leer nañ xam ne tundu bànneex la buñ fa taxawee ba ne jàkk suñu borom tabaraka wa taala ni suñ ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee woon ne innakum la tarawna rabbakum kama tarawna ashal qamar laylatal badri la tudamuna li ru'yati kon lu dul mu'tasila ci euh, firaq al firaq al islamiyya yëpp lu ci dul mu'tasila yi rek nangu nañ d'accord nañu gëm nañ ci ne suñu borom daañu ko gis yomal xiyaam way taxe ñi daañu ko gis karogee bu ñu gisee suñu borom tabaraka wa ba dellusi ci kër gi jullit ñi way taxe ñooñu bu ñu dellusee ci kër gi ñu fi bàyyi woon bu ñëwee dootuñu leen xam ndax bu fekkee ni seen rafetaay fukk la woon léegi fukki junni la ba seen soxla sax du leen xàmmeeti xam ne kon suñu boom ni xéewalam googu màgge loolu la tiise boo gisee safara ñu ko yàlla umpaleel lu nooyee ni sunguf xam ne boo taxawee wii xonqaayam dafa ñuul ndax xam ngeen ne safara bu xonqee rek dese naa tàng boo seetee chalumeau bi xam ne léegi su ñëwee bi amee na ko wala tôlier bi da ngeen gis mu wert wala mu bulo boobaan àgg na ci tàngaay nga xam ne weesu na xonk day xonk ba mu yàgg mu àgg mu weex ba mu yàgg couleur bi soppiku safara yawmal qiyaam dañ koo xam ba juróom-ñaar fukki junni at ba mu ñuul ko xam ba juróom-ñaar fukki junni at mu weex tàll ñu xambati ko juróom-ñaar fukki junni at mu xonk cooy ñu xambati ko juróom-ñaar fukki junni at mu ñuul kurum su degré yooyu yëpp xam ngeen jant bi moo ñuy tàngal bi ñu bëgg a dee ñetti junniy degré te jant bi fa mu nekk léegi cent quarante quatre millions de kilomètres booba ak fii mu tàngal nu ba bu ñu jaaree ci naaj bi di bëgg a dee safara bu doy doy waar na te suñu borom kenn du ne du yéem lu mu rëy rëy lu mu tiis tiis suñu borom moom niroo bu ñu ko bëggee niroo la ndax dafa yërëmewul wala du yërëme ndax attan na lii wala attanu ko loolu melo mbindeef la de te ak manqué la yaa ngi am xol bu weex ba néeguloo rendi melo mbindeef la de yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne ana nabiyyu daxukul attal man maa yonent bi nga xam ne reyaakoon laa reyaakoon laa maanaam dafa mat mat boo xam ne fu rey waree du am néeglu day rey fu ree waree day ree am tan gu rafet ndegam moom Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga xam ne dafa gën a mat ci nit ñi amee jikko jooju rawatina bi neex raafil ban bi waqaabili taw bi daf ci teg shadidul iqaab bi borom ku ko gën a jege gën koo xam rek gën koo ragal ku gën a gën ko diggante xaf ak xëpp yi mën na ki nga xam ne demoon na ba àgg ci yàlla mu delloo si ko bala xam ne iblis ko ëpp dara bi lu ko soob rek moom amul dara lu mu tëlee te lépp mën na ko mu lépp nga aju ci coobaram nag ko loolu moo tax ñi ko gën a jege gën koo xam seen fit du dal mukk mukk seen fit du dal mukk ndax xam nañ suñu borom diggante xef ak xët bi mën na cee wëlbati lépp rax seen bi moo tax benn jigéen boo xam ne doomam dafa gaañu biñ ko suulee ba noppi nit ñi di ko jaal mu ni man de aw ma ci benn naqar ndax xam naa ne moom amul bàkkaar wala njaanu àjjana la yonent bi salaam ne ko ku la ko wax ku la ko wax man de man la suñu borom dund yónni ma si jaam yi waaye mënu maa waat ëllëg fu mu ma jëmee lan la ko waral ragal yàlla gi ak xam gi kon nun nag dañu yonente bi sallallahu alayhi wasallam mooy wax loolu kon nun li suñu pexe li suñu xalaat te xam ngeen ne tiit moomu yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax kon amul kenn lu nit ki tedd tedd lu mu màgg màgg lu mu jege jege yàlla lu mu xam-xam yàlla fa ku mu jaar ci juróomi béréb yooyu nga xam ne dootu tànn dara lu dul boppam tànn dara lu dul boppam nopp ba ñu xaree ba dàq jàpp al jaam yonent bi sallallahu ñaar ci saxaaba yi ñi ci gën a mag maanaam gën ci jàmbaar mu gën leen cee wóolu seen xalaat mu woo leen Aboubacar Umar radiyallahu anhuma ñu xam ci euh, ñi ñu jàpp prisonnier de yi ñu ñu jàpp ñu def suñu am mbokk ne ah baaxuñu de waaye ay mbokk lañu te it xëy na ëllëg ñu tuub nan leen laaj ñu jotu bu ko defee alal ji ñuy jox ñu dimbalee ko ko ci lislaam ñu dimbali ko ci lislaam jënd ci ay jaaseeg ay xeej ak yooyu yonente bi sallallahu alayhi wasallam xaw naa ànd ak moom sidna Umar ne déedéet yéefar du mbokk nañ leen rey ñoom ñëpp nañ leen rey sidna Xaalid ibn Ubaada ne xur yi bari bari matt nañ dajale matt mi taal ko dugal sànni leen ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu safara jóge woon asamaan di ñu lakk Omar rekk ci mucc lu tax suñu borom dafa jox Seydina Omar dëgg lu tax euh, Seydina Muaaz ñu ne nañ leen nañ ko taal ci xur lu tax moom du mucc wax na léegi waaye dafa leen lakk te yàlla rek ko jagoo xur yi bari na matt nañ dajale taal moo tax bu safara wàcce woon asamaan di leen lakk du mucc yonente bi sallallahu alayhi ne moom du mucc moo aat du mucc Abubakar du mucc Omar rek kay mucc su borom nag xam ngeen ne moom mbiram ñuy wóolu de du ñuy wóolu kon dañoo war a boole al xawf ak al raja ragal ak yaakaar Seydina nee na buñ jullit ñëpp ñëpp ñëppay dem àjjana ba mu des kenn kooku safara la jëm nee na ma ñëpp dañ leen yóbbu safara la hawla wala quwwata illa billah ba mu des kenn mooy dem àjjana ma jàpp ne man la kooku mooy diggante alxawf ak rajaa mu boole ko ba mu mat sëkk yem képp benn notu ci moroomam ne ne alxawf war rajaa moom la ñu war a boole ak yaakaar ndax boo yaakaaree rek te amuloo benn ko ragal sa xol di tiit doo ragal dëgg dëgg yàlla doo farlu ci alxawf war rajaa moom la ñu war a boole ragal ak yaakaar ndax boo yaakaaree rek te amuloo benn ko ragal sa xol bi tiit doo ragal dëgg-dëgg yàlla doo farlu ci jaamu boo ragalee rek te amuloo benn yaakaar ci yàlla suñu borom mu ngay féete jaam bi fa mu ko jortu te kon ñaaw nga njort ci suñu borom moo tax ñu boole alxawf ak arraja ragal ak yaakaar peese ko mooy ba nga xam ne nag dee dikk na nag bu boobaa nag na sa na yaakaar ji ëpp doole nga wax ci ragal gi fële ndax suñu borom foofu fa ko jaam bi jortu rek la koy féete raja nit ki day dem ba weesu alxawfu wa raja maanaam dañ koy tuddee leneen alxabd wal best mu dem ba weesu xabd ak best ñu tuddee ko alhaybatu wal unf mooy ñi nga xam ne dañoo àgg ci yàlla dëgg aarifana billah yi am jamono yoo xam ne buñ tolloo ci alhaybatu ragal mooy fees seen xol ba duñ xajoo nit ñi duñ mën a waxante nit ñi buñ tolloo ci albest dañuy maanaam mel ne kuy kaf ak suñu borom tabaraka wa taala dañuy kaf ak suñu borom tabaraka wa taala comme ni ñu nettali ne Cheikh Abou Yazid Bistani benn bis suñu borom mm, mu ngi toll ci albast nettali naa ko ay yoon suñu borom ne ko yow sama jaam bu bon bi bu ma waxoon sa bon bon yi nit ñi kon dootuñu la nuyu mu ne ko yow itam séer mën na ji yaatu ji bu ma ko xamaloon nit ñi kenn dootu la jaamu mu ne ko ah bu ko wax de mu ne ko wax ah, yooyu albast mooy loolu comme albarx laswad yonte yàlla Musaa alayhi salaatu wasalaam dafa am ñu ñëw ne ko da ngay ñaan suñu borom mu taw ndax léegi kat tool yi yàqu na nit ñaa ngi bëgg a dee yonte yàlla Musaa ñaan ñaan suñu borom rabbul izzati jalla wa ala ndox suñu borom bañ bi mu sonnee ba sonn suñu borom ne ko am naa benn jaam bu ñuy wax albaraxu laswat nit ku ñuul la moom danga ma mën a ñaan tey ba ma maye Seydina Musaa alayhi salaam ba gis ko bu ko gisee kanam gaa ngi taq suuf mu sol ay sagar nekk nit ku ñuul ñaq fee xëpp di waaxu mu dogale ko ne ko dama bëgg de nga ñaanal na suñu borom taw ñaan man ba taay ñaan ñaan may la mu laaj ñu waaw suñu borom yow da ngaa jàpp ne am na yeneen i jaam yu dul ñun wala dafa am beneen buur bu nu war yërëm yow rek war yërëm tawal sa dox mi asamaan si dal di ubbi ko taw taw taw bañ na doy Moussa alayhi salaatu wasalaam dafa tolloon ci xëy ba barax toll ci al bast. mu sol ay sagar nekk nit ku ñuul ñaq xeex di waaxu mu dogale ko li ko dama bëgg de nga ñaanal na suñu borom taw ñaan nañ ba taay nee na yow rek yaa ko mën a ñaan may la mu daal ni waaw suñu borom yow da jàpp ne am nga yeneen i jaam yu dul noonu wala dafa am beneen buur bu nu war a yërëm yow rek kan war a yërëm tawal sa bopp li ubbi ko taw taw taw bañ ne dara Moussa alayhi salaatu wasalaam dafa tolloon ci xëy ba barax ci ay bast perte xëy ba toplu ci ay ums wéttali ko teg suñu borom suñu borom di la wéttali ba mel ne sa di wax ak yow ma xaw mu kawee kawee la am na ci yenn yonente yi ñu ko amul li ñu naan yujudu fi yujudu fi nahri maanaam yujudu fi bahri asalaamaaleykum wala bu gën a yéex wala man ñaari laaj rek dem ban waxtu bi ban waxtu si sirte cinq heures حب ولا ينفد هذا حب ولا ينفد هذا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dafa am ñaari laaj du may laaj rek mooy ci mbirum xadis euh, dañuy wax muttafaqun alayhi ñu ci bëree bëri dañuy ñu ci agsee rek dañ naan xadis boobu muttafaqun alayhi la euh, ni ma ko jànge woon sax bokkul ak gannaaw gi ni ma déggee benn waarekat ne muttafaqun alayhi mooy lu xaj lu ruwaat yëpp euh, d'accord te ma yaakaar ne buñ ne muttafaqun alayhi wala li ma jàngoon mooy li nga xam ne Bukhari ak Muslim d'accord nañ ci waaw soo jàngee woon loolu waaw hmm. muttafaqun alayhi xadis dafa am istilaahaat baat yoo xam ne ci hadis lañ koy jëfandikoo nga xam ne bu ñu ko waxe rek maanaa bi ci arab am na lu muy tekki ndax baat bi dafa amoon lu jiitu hadis ñëw ndax waxe arab la loolu la hadis nag jàpp seeni istilaahaat boo gisee ilmu mustalahaat hadis xam-xam la bu ñuy jàng li nga xamee ne mutuuni ak isnaadam ak mustalahaat yëpp lu ñuy jàng la ko xam hadis daf koy xam bu ñu mutta bu ñu fi saxiixay ni mooy hadis boo xam ne Buxaari ak Muslim ñoom ñaar ñëpp indi nañ ko muttafaqun alayhi it jubluwuñ ci kudul Buxaari ak Muslim rek ñoom ñaar ñoo ca daje tekkiwul ne sixaax yëpp ci am na sixaax juróom benn lañu waaye sixaax yëpp ñaar ñoo ci gën a wér ñaar ñi ci gën a wér it Buxaari moo jiitu ndax bu alquran yee leneen lu gën a wér ci lu ñëw mooy xadis bu Buxaari indi ba ca tegu mooy bu muslim indi waaye nag bi nga xam ne Buxaari ak muslim daje nañ ci moo gën a wér ci xadis yëpp gannaaw bu alquran wee mooy li gën a wér ci xabaar yi te Buxaari dafa am ay charte muslim am ay charte charte yoo xam ne ñoo ko wutal seen bopp bala ñoo nangu xadis bii ne wér na mu matal charte yooyu am na xadis yoo xam ne Bukhari indiwu ko muslim indiwu ko waaye dafa charte Bukhari matal charte muslim nga xam ne bu ko Bukhari gisoon indi ko di ko muslim gisoon indi ko te gisuñu ko yooyu bokk na ci xadis yi nga xam ne classé nañ leen ci yu gën a wér gannaaw alquran euh, saxiixaan yooyu nag li ñu daje mooy muttafaqun alayhi bu fekkente ne nag xadis yi juróom maanaam téere xadis yi nga xam ne mooy juróom benn Buxaari Muslim Abu Daawuda Tirmisi Ibnu Maaja Buxaari Muslim Ibnu Maaja Tirmisi ah, waxoon naa ko léegi Muwatta Muwatta ki Imam Malik la Imam Malik dafa jiitu Buxaari ak Muslim li tax xadis mu àggale yooyu xadis dañu ne xam-xam ñett la xam-xam bi ñor ba xëm ak xam-xam bi ñoragul ak xam-xam bi ñor xëm ak xam-xam bi xëm te ñoragul mooy xam-xam bi ñor te xamul mooy aj jamono imam malik li ñu dajale ci xadis bariwul bu muy bind muwàppa bari na xadis yoo xam ne mu ngi wëndeelu ci ñeneen ci yeneeni réew euh, imam malik xamu ko moo tax imam malik laaj nañ ko ci benn jataay ñeent fukki xadis fukki xadis ak juróom-ñett euh, fukki ay laaj fukki xad fukki laaj ak juróom-ñett la ci tontu ñaar fukki ñaar yëpp mu ne xaw ma bi nga xam ne ñu ngi dem ñuy jàng di wër di dajale xadis yi ba nga xam ne si jamono imam Ahmad ibn Hanbal xadis yëpp daje da bare bare bari daje na ibn Hanbal laaj nañ ko juróom benn fukki laaj yëpp bu ci nekk mu tontu ci benn jataay bi haddasani fulaan an fulaan an fulaan an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne booba la xadis daje moo tax Muwatta Muwatta moom munaale wuñ ko ci yooyu naka même euh, risaala bi nga xam ne euh, limaamu Shafii euh, xadis kii yooyu yëpp dañoo jiitu sayxaan yi ndax sayxaan yi dañoo fekk xadis ñor muy xam-xam bu ñor ñu dajale lépp mu xam ne ñi leen jiitu ñoo doon dajale loo xam ne lii diw dem na dajale ji diw dajale ji diw dajale ji diw dajale ji kenn ki xam ne moo ñëw seen gannaaw di jàng ñëw jàng ci diw jàng ci diw jàng ci diw dajale ñoom ñëpp moo leen ëpp xam-xam ndax dajale nañ li nga xam ne ñoom ñëpp amoon ko moom itam keneen ku demee ne moom fee keneen demee ne moom fee ñi mujj loolu lépp day moo moo dajale xadis ba tax xadis bi daje ba ñu mën a xam nag bu ñu ko te seet xadis yi nga xam ne seen mët na wér na seen isnaat wér yooyu nag bi ñu ko seetee yi ci gën a ndax ñoo matal charte ñoom ñoo sàkk charte yoo xam ne xadis bu ko matal mënuñu ne dajale nañ xadis yi wér yëpp waaye mën nañ ne xadis yi ñuy yi ñuy dajale yëpp wér na wala lu néew seede ndax limaam Buxaari yi bi mu dajalee saxiixam ba noppi daanaka ñeent ñi nga xam ñi ñëmuñ tuddee azumalaawul arba ñeent ñi gën a xam ci xaddis ñoom ñëpp kenn ku ci nekk dajale ci ki nga xam ne mooy imaam Ahmad ibnu Hanbal ak nga xam ne mooy Ishaq ibnu Rahawayh ak nga xam ne mooy Yahya ibnu Ma'in ak l'imam Ahmad ibnu Hanbal ci boppam ñoom ñëpp kenn ku ci nekk Ishaq ibnu Rahawayh moo xelal l'imam Bukhari mu dajale hadis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bu ñu ko dajalee l'imam Ahmad ibnu Hanbal seet na ko Ishaq ibnu Rahawayh ak Yahya ibnu Ma'in ñoom ñëpp ñu raxat la ko ba mu des ñeenti hadis ñeenti hadis yooyu lañ ci xam li ci imamul Bukhari xam moo gën a dëgër Buxaari yi dindiwul ñeenti xadis yooyu léegi bu ñu nee sax juróom-benn yi mu waxoon Buxaari Muslim Tirmisi Ibnu Maaja euh, su ñaar sama xel Abu Daawuda Nasaa'i juróom-benn yooyu bu ñu nee sax rek juróom-benn yooyu ñëpp a wér ñun ñëpp ñu waaye bu ñu nee yi si gën a wér mooy Buxaari ak Muslim li tax ñu bind saxaax yooyu li leen jiitu ay isna musnad lañ daan bind limaam euh, ahmad na bind na musnad musnad bi mu bind am na solo lool waaye ibnu taymiya li tax mu xaw koo wayfal tuuti du ci sukkandiku yu bëri ah doomu abdullahi doomu ahmad ibnu hanbal daf cee yokk ay hadis yu bëri loolu moo tax ne moo xaw a entaché musnad imam ahmad ibnu hanbal waaye musnad daal yi dafa bëri imam malik nag moo tax la bind waaye bi mu bindee Muwatta ba noppi daf daan jàngale ñeent fukki at jàngale na ko Muwatta waaye at mu nekk mu di ci dindi ay hadis di sànni doyetu ko. imam Malik suul na juróom-benni kees yu fees ak hadis yoo xam ne jëkkandikoo wu ca benn ndax dem na ba doyetu ko imam Malik dafa dem moom itam mu sàkk ay chartam yoo xam ne hadis bu ko matalul du ma jël moo tax mu wëcc hadis yu bari yooyu la bi nga xam ne nag moom euh, bind na Muwatta di jàngale jàngale bi jàngale. li mu mujj jàng nga xam ne mooy xalaatam dëgg dëgg yi mu yi mu jàpp te wëccu ko moo di asbul mufrad ba mbokkee si ña fay jàng ak ah, abu xanifa xanafi bi du ah, ibnu ibnu yusuf waaye ki ci tegu muhammad muhammad la de defaree mu am wërëf lu daal ñu ngi ko dàkkee ko daal bu baax ñoom ñoo jàng si imam Malik asa ak ibnu moom li nga xam ne moom la Malik mujj jàngale moom la ñu boole nag muy mu dawwana mu dawwana xalaat yi Malik wacc yëpp ak addis yi mu dindi sànni yëpp gan gannaawam la la li mu jàngale nag te ba tey ko mooy moom la ñu dajale mooy mu dawwana moom la ay ay dajale muy. mu dawwana mu dawwana nag kon mën nga ne mooy xalaat imam Malik yëpp ndax muwatta moom mënoon nañoo fekk fii juróom-ñetti muwatta benn bu ci ne wuuteeg morom ma am hadis yu bii am bii amu ko am yu am amu ko ndax imam Malik ni mu continuer di jàng dafay gis ni di jàngale day gis ay hadis yu mu gisul woon euh, bi yoo xam ne tax na bii doyatu ko mu dindi dem wàcc hadis itam dafa am ñu bari lu ci nekk loo xam ne ñu bari xamuñu ko bi caa génne hadis boo gis rek ci téere bu wér xadis bi dana dox ba tey ndax mën nañ koo folli xadis bi wér na yonent bi sarat moo ko waxoon waaye dindiwaat na ko euh, danaa faral di misaal ci xissa boobu nga xam ne waajo ji bi mu demee Màkka te fekk fa ibnu sub ibnu subruma fekk fa ibnu abi layla fekk fa l'imam abu hanifa mu laaj leen benn masala ñoom ñett ñëpp ñu wute ci ñu leen laajoon njaay mu ànd ak charte fii bay in wa charte ibnu abi layla l'imam abu hanifa dafa ne ko ñaar yëpp yàqu na njaay mi du dox charte bi kenn du ci bàyyi xel mu dem ibnu Shuburma ne ko njaay mi baax na charte bi daañ ci tenir compte dana baax na dox mu dem ci ibnu Abi Layla mu ne ko njaay mi dana dox waaye charte bi kenn bi ci jàpp kenn du ko jàpp see ñoom ñëpp kenn ku ci nekk wax na ko xadis boo xam ne ci la ko jëlee te ñoom ñëpp kenn ku ci nekk li dox sa digganteeg saxaab yi bi ko jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam kenn nit la kon ñoo yem dëgg lu leen di àtte circonstance yi yonente bi sallallahu waxee woon lee ak bu ci njëkk ak bu ci mujj loolu la ñu bari xamul fi mu nekk xaddis yu bari dañ koy wax naan yonente bi nee na nangam te kon loolu moo gën a wér te xamuñu ndax xaddis boobu am na beneen bu ñëw gën a am folli ko wala déet foofu la problème bi nekk. moom loolu de beneen bi. waaw ah, bi ci des. aywa euh, sëñ sëñ sëñ sëñ. kon nag ñaar. Ahmadu Muhammad Hamdi Sharifu يمدح هذا أحمد بن محمد حمد الشريف يمدح البحر الغطمطمة شريف صام بي بن مام شيخ بي بقصيدة رائعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتيتك يا بحر العلوم الذي وهب له الله علم الوهب من حين أن كتب تسببت في كل المحامد فانثنت إليك جميعا قبل أن تعرف السبب وجاءت فرادي ثم مثني ومربعا تطالبكم بين الورى أيما طلب ولم تر من إلف سواك مصادق له الله أعطى كل ما شاء يهب ولم تر من ولم تر من سواك مصادق له الله كلما أجفان يهب حلت بكم حتى القيامة يا لها قد كنتم درا لها ولكم يهب ولم تر من إلف سواكم صادق له الله أعطى كل ما شاء يهب وحلت بكم حتى القيامة يا لها وقد كنتم درا لها ولكم لهب ذهبت إليكم لا أريد سواكم لنيل الذي أرجوه من كل ما غلب لعلك يا صام ستقضي لحاجتي وتعلم أني ذاهب نحوكم ذهب فأتيتك يا بحر العلوم الذي وهب له الله علم الوهب من حين أن كتب تسببت في كل المحامد فذلت إليك جميعا قبل أن تعرف السبب وشاءت فرادي ثم مثلي ومربعا تطالبكم بين الوراء جما طلب ولم تر من إلف سواك مصادق له الله أعطى كل ما شاء يهب وحلت بكم حتى القيامة يا لها وقد كنتم ضرا لها ولكم ذهب ذهبت إليكم لا أريد سواكم لنيلك لنيل الذي أرجوه من كل ما غلب ذهبت إليكم لا أريد سواكم إليه الذي أرجوه من كل ما غلب لعلك يا صام ستقضي لحاجته وتعلم أني ذاهب نحوكم الهب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين jërëjëf Chérif xasida googu yi da ci tagg sëriñ bi ci xam-xam bu rafet bi muy jox nit ñi bi ci mujj nag mu ne ko maa ngi lay tagg tey ñaan naa nga ñu jox ba li lay sàkk ci yow xam naa ne loolu mooy liñ ko dimbalee lu ci waaye am ci lu mu koy jox rek ndax moom la mujjee xasida gi mais <laughs> mujj daal maa ngi lay ñaan xëy na yàlla def ci ñaan ji nga faj sama aajo kon boobu yaakaar naa aajo ji faju na comme jërëjëf Serigne xajulay na ah, waaw Cheikh Cheikh Gaye am na moom Aliou benn laaj bu mu waxoon. waaw am na tontu boobu ñu doon jàmm rek. waaw daf ne juróomi barab yooyu sëñ wax ci conférence bi ne ku fa toll doo ko daal kenn juróomi barab yooyu la bëggoon ku ko ko leeral. teel bismillah fi fi téere yi wàcce nit ku nekk ba nga juddoo ca yuuxu ba la yuuxu ba keroog bi sa roo di rot téere bi nga xam ne ci lañ bind loolu lépp nga xam ne lépp lu baax xët wi ñu ko bind day leer naññ mel na jant bi neex kat rafet lépp lu ci bon day ñuul ànd ak lëndëm ak naqar ak xet bu bon fa téere yi wadde képp koo xam ne sa téere wadd na ci sa xaram ñu xab kook sa ndey joor aji texe nga képp koo xam ne sa téere wadd na ci sa gannaaw ñu sa loxo mu soqiku sa loxo càmmooñ ñu saxal ko ci sa gannaaw nga fab téere bi ak sa loxo càmmooñ aji texe di nga bërëb boobu fi téere yi tàmbalee wadd feeg nit ki jàppagul téereem ci ndey jooram ndax bu téereem waddee rek mu xam fa mu jëm fi peesee jëf yi balance bi bu ñuy teg jëf yi peese nit ki tanul dara lu ngi dégg seen daan munkar ak nakiir ñaari malaayika yoo xam ne malaayika yi seen bopp sax dañuy musli ci ñoom ragal leen ak si di ko yooyu doomu aadama bi du tal balay nangu mën xam dara wala mu tal dara xam ndax mucc na foofu wala déet juróomi bërëb yi nga xam ne kenn du fa tal kenn kenn du fa tal dara jeex na waaw ah, àll yi mbay itam mooy gis gi nga xam ne ñu nekk àjjana duñ ko gis suñu borom gis googu la wax moom lay asalaamaaleykum wa rahmatullah dama am ñetti laaj bu bi mooy bu njëkk mooy maanaam xam nga dañuy def ci jamono ji fu imaam di xutba nit ñi ñaar buñ ñëwee buñ fekkee ñu xutba dañuy nuyu jàkka ji te ñu wax ne juluusul imaami alal minbar yaqta'ul kalaam wa kalaamu yaqta'ul af'aal may laaj loolu ndax euh, fu fi ñu ko teg wér na wala wérul ak gravité ki nga xam ne dafa toog ak nit ne ko maanaam nga noppi ne ko noppil fekk nit kooku di wax fekk imam bi en même temps di xutba ndax da ci daal mel na xifz bi waaw unsut wal imam yuxaatib faqat laxaa wala jumaata liman laxaa waaw bi ci des mooy gis suñ borom tabaraka wa taala ndax ci mu'tazila yi ñaare dañuy wax ne maanaam euh, gis googu day nekk gis goo xam ne day mel ni nit ki da koy gént da koy gis gis gu mel ne ci ni muy gisee gént la koy gise ñu ne da koy mën na koo gis ci bëtam dëgg waaye ndax am na gis gu raw ñaari gis yooyu bu ci bu dul ñaar yooyu waaw laaj bu njëkk bi ñu wax ndax ci jullit jumaa boo aji julli ji ñëwee dugg ci jàkka ji fekk imaam ji toog ci kaw minbar bi moo xam tàmbaleegun na xutba wala tàmbalewu wala ñu ngi nodd li ñuy wax taxiyatul masjid nuyu jàkka nga xam ne boo amee njàpp ci waxtu wu dagana naafila nga dugg ci jàkka sopp nañu nga julli ñaar rakkaan nuyoo ko jàkka ji moom lañ tuddee tahiyatul masjid ndax bu nga xam ne waxtu woo duggee ci jàkka rek te muy waxtu wu dagana naafila nga koo def xam nga waxtu yi daganu la naafila xam ngeen ko mooy buñ jullee suba ba noppi waxtu yi jant bi fenk ak yooyu te jógagul ba jëm kaw doxagul lu mat xëyju arab araam na julli fi waxtu wi jant bi xonq di waaj a soo xaraam na julli fi te ngirum Maalik mi ñu nekk sax bu ñu xasee ba julli tàkkusaan ak fu jant bi mën a toll ci diggante bi amatul la am na yeneen ngir yoo xam ne dagal na ñu naafila waaye ba jant bi xonq la ba ci wàqfi yi sax booy jàng alquran ba ci bërëbu sujjóot eh, bërëb yooyu waxtu yooyu doo fi sujjóot da jàng rek wéy mu ne nag ndax léegi nga ki dugg ci jàkka ji fekk imam bi toog ci comme minbar bi dafa war a kàbbar ñaar rakka yooyu nga xam ne mooy tahiyatul masjid soog a toog wala dafa war a ñëw rek toog wax na dëgg man dégg naa ci rajo dunia benn bis euh, amoo habitude sax déglu rajo waaye keroog yàlla dogal ma yem ci ñu ko waa ji nit ñi de ñu ngi bàyyi loo xam ne sunna la boo ñëwee ci jàkka fekk ilimaan ji di xutba da war a julli ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam am na bis benn waay dugg si fekk mu ne ci kaw minbar bi mu bañ a julli daal di toog yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko diw mu wuyu ko mu ne ko ndax julli nga mu ne ko déedéet mu ne ko jullil mu ne nag kon xadis boobu lu wér la yonent bi sallallahu alayhi moo ko wax kon dañoo war bu ñu duggee si jàkka ak fu ji mën a toll bu dee xutba bu toogee suñu bërëb war a julli ma dégg lool muy njuumte lu wéy xam naa ni bari dégg nañ koo wéy ca dëgg la xadis boobu loo amoon la waaye li ñu mën sooxal la ulama yi taawil nañ ko ñenn ñi indi mën soox bi rek ñi nga xam ne dañoo indi taawil bi alxafafaani la woon waa jooju dafa nekkoon nit ku ñàkk ko ràpp sol ay sagar tilim ràgg te jullit ñi dañ daan def bu ñu génnee ci jàkka ji di sarxe bu ñu dugg see xam nga sit nañu bëgg wut place ca kanam ngay jéggi nit ñi tere nañ ko naka mu dugg ci bunt bi rek dal di benn place dal di toog yonent bi sallallahu alayhi wa bëgg jullit ñi gis ko ba bu ñu génnee ñu sarax ko mu tudd turam ne ko diw mu ne ah mu ne ko nit ñëpp dal di wal ko xool di woo ci waxtu woowu ci béréb yooyu mu jóg taxaw nit ñi xool ko mu ne ko julli nga déedéet boobu jugagul dafa ne ko ndax julli nga ba nga ko woowee mu ne ko déedéet mu ne ko jullil ba mu jógee di kàbbar nit ñi xool ko xam ne far gis nag ni mu mel ba mu génne ñëpp njëkkante di ko sarax circonstance boobu taxoon hadis bi ñëw bañ ko weesoo ulama wu yëpp imam rek moo ko mujjee bàyyi waaye ñu ci des ñëpp dañ koo dal di bàyyi xam ne looloo taxoon waaye toujours bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk ci xutba bi ku ñëw da ngay toog te wax na ne ni ki laaju ñaareel bi képp ku ne aji wax noppil yow sa bopp maanaam laxawte maanaam wax nga kon kenn waru la wax bu sa continuer sax sukkandiku wuñu ci masala yooyu bu ñu seetee ne tahiyatul masjid lu ñu sopp rek la te xutba bi farata la ndax julli tisbaar julli ajuma ko remplacé te julli tisbaar ñeenti rakka la ajuma ñaar rakka ñu lañuy julli ñaar rakka ñu ci des ñaari xutba yi ñuy xutba moo ko moo taxaw taxawaay moo ko remplacé kon farata la xam ne lu ñu sopp rek waru la tax ñu bàyyi ko julli gi luñ sopp rekk la ñaari xutba yi farata la mu ngi mel ni ñaari rakka mu ñu sopp mënu la dàq loo xam ne farat la kon lu ñetteeloon laaj bi gis gis suñu borom tabaraka taala dañu ne philosophe yi dañoo soow coow lu bari ci xasrul ak gisaat yi ndax dekki gi jëmm yi ñooy dekki waat wala ruu yi ñooy solu beneen melo falasifa yi li tax ñu dàq xasirul ajjisaat yi bokk na ci ñaar fukki masala yi limaamul xasaali yi jógoon ngir dammat falasifa yi ndax ay lay yi sukkandikoo dara saxi nee ñu gannaaw yombal xiyam bu ñu fa demee duñ fa jóg mukk te dund goo xam ne du jeex mukk yaram mënu koo dund ndax yaram foo ko fekk am nag ndaw bu muy soog a juddu am na fu mu amee kàttan mat nit am na fu mu màggat de am fu mu jeexe kon dekk gi gannaaw yonent yi dañuy wàcc ba tolloog xeli nit ñi ngir mën cee waxanteeg ñoom ñu misaale leen ko noonu ndax sallallahu alayhi wasallam dafa ne nahnu ma'ashira eh, umirna an nukallima nas ala qadri uqulihim ñun nag yonent yi pour nit ñi dégg ne nit yomal xam dañuy dundaat ba mën a dékku yool wala mbugal ruu rek lay doon ndax ruu moom la ñu mën a xam ne moo mën a wéy ba xaalidan abadan di wéy te du dee du wopp dara du ci gën ba yi ñu indi yeneen masala yoo xam ne xaju fi ndax yaram yi ni muy duggante lii dee moo xam fas la moo xam nag la mu décomposé ba yaram yépp nekk ay anasir yu wuute dugg ci suuf si garab sax si muu ci loolu muy engrais mu nekk seew jaar ci dàtt bi jaar ci car yi ba tóor tóor ba meññ meññet moom nit ki lekk ko deret jooju juddoo ci loolu mu lekk daw ci yaramam saxal ci suux ba mu am yaram bu keroogee yaram bi na muy dekkeetee way dund ñi nag yëpp dañu leen di dekkil ak xar ak bëy yi kenn ku ci tooñoon sa morom da nga saxoon béjjën saxul béjjën ñu saxal ki saxaloon béjjën mu mbëkk ki ci def na mu ko mbëkke woon ñu daan leen def ñu jëri léegi pour ñu dekki mataat te nit ñi lekkoon nañu leen ba ni ñu leen lekk woon mu def yaam ci ñoom da nga falasifa yi xalaat ci loolu nekkoon yaam yi mënul la dekkuwaat ñëpp mat ñàkk a xam ndax a xam ndax barakallahu fiki xasrul ajsaadi luy am la ban benn imam Xasaali dafa tàmbalee ci ne rot na ci alxuraan rot goo xam ne mënu la nekk taawil ñaareel bi Labiid dafa dem bi am ci sallallahu alayhi wasallam di wax ne nit ñi daañu dekki dafa dem ca bàmmeel ya gas a gas ba dajale ay yaxi nit yu bare bare mu to di wax naan bu ngeen de kama badaakum ta'uuduun suñu borom dana ngeen jekkaraat mu daal di ne bëcc yax ko ko mën a dekkal lii yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko daañu ko dekkal ba melaat na mu meloon ñu tàbbal la safara <laughs> yonent bi doon na ko yomb wala yonent yëpp ñu ne rek eh, yaram du si dikkaat waaye ruu deewul ruu moom la ñuy bëggal kon loolu yomb na bu leen ko bëggoon bu doon loolu mooy dëgg kon wax nañ ko ñu mën koo nangu waaye melaw ruu dafa bokk ci melaw yu ruu lu mu laal rek loola di dund lu mu laal loola dund ma di ngeen xissa saamiri yu xaala fa maa xat bu ko yaa saamiri yu xaala basut ma lam yabsuru bihi faqad qabtu min as-sirri Samiri bi mu bi mu juddoo ci àll bi fekk booba buur bi day rey doom ju góor ju mu ni Firawna doon def lu yaayam nëbb ko ci ngeer mi ba noppi faatu suñu borom nar mu dund Sidna Jibril ñëw di ko nampal ci baaraamam bi lem di ko nampal ci baaraamam bi meew fasu sidna jibril gannaaw sidna jibril ruux rek la fas wi di ruux fas wi fi mu daan taxaw suuf soof si dal di dund ndax ruux lu mu laaj loolu day dund saamiri bi mu màggee gis suuf si dund soosu bu mu tabaxee yëkk bi nga xam ne or la dajale takkaayu jigéen ñëpp réel ko tëgg ko muy or muy mu di yëkk mu tibb ca suuf soosee dugal ko ci biir yëkk wi muy aa ni nag yi meene bu ko def ba noppi di dox mu ne leen nag fekk yonte yàlla Muusa ci rendez-vous bi mu amoon ak suñu borom bi mu ko woorloo ñeent fukki fan yooyu mu dem saamir yu génne yëkk wi ne leen Moussa dafa moom la seeti suñu borom mu ngi nii moom la Moussa seeti dafa juuyoo ak moom hada ilaahu wa ilaahu Moussa fanasiya dégg nga ni leen jaamu leen ko juróom-ñett fukki junni doomu aadama ci banu Israël jaamu yëkk wi ba Moussa suñu borom xamal ko te fa muy biiraaleeg moom ne ko sa sa nit ñi nga xam ne gëmoon nañu ñu ngay jaamu xërëm Moussa gëmoon na li ko suñu borom wax waaye ba mu dikkee ba jub leen dégg coow li mu daal di sànni alluwa yi nga xam ne li ñuy wax les dix commandements dégg nga euh, wala xadaasa Moussa tis ayatin bayinatin euh, kaa euh, kaawteef yooyu ñu bindoon ci alluwa yi Moussa tiit ba sànni ko dégg nga ndax ñu mu fekk mu jubal leen jaar leen ci yoon ba noppi ñu dem di jaamu xërëm ba mu ne ma xam maa xam bu ko yaa Samir yu anaan yow luy sa affaire. mu ne ko basur bi maa ngi suru bi gis naa suuf si jur te gisuñu ko fa xabat tu xabat min asari rasul ay min asari farasi rasuli fa nabattuha fi daaxili uh, al ijri وكذلك سولت لنفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإلا موعد لم تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لنسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الذي لا إله إلا وسع كل شيء علما bay na nan nan dem guddi na de asalaamaaleykum di fare ñoom ci dëri àjjana bu ngoonee ñu daldi bi ci ay néeg yu rafet ci terre as nit ki bu nekkee ci bàmmeelam ci misaal ruuga fa mu nekk moo xam ci malaan yu lëndëm yu salte yu tàng yu xasaw ni ko yonent bi waxee ci ruux yi way texee jën la wala mu nekk ci malaan yu rafet yu leer yu neex xet comme way texe ñi ci misaal bu fa fiil samp woon ca rooga samp ci bàmmeel bi nga xam ne lay rooga yëg waajeen ko yëge ci bàmmeel bi donte dem na ba nekk suuf itam bu yebal xam bu dekk ñëwee roox gi bu laalee bàmmeel bi jëmm ji day jógaat bu fekkente ne moo xam yaram bi woon la wala weneen yaram mu askanoog bërëb ba ndaxte yaram bi woon lu fortuit rek la bu fekkente ne roogi ci boppam mooy yëg na nekk ci biir yaram nag yaam bi moom ci la yëg gi dal si moo tax roo kenn du ko mbugal lu mu nekk ci biir yaram loolu la wax ndax nit ki fa mu koy yëgee ci fi yaram wi nekk rek la koy yëgee te ca roo ba lañ koy def ngaa ngir bugal ko fii bu ñuy dekk itam noonu la ñuy dekkee dañuy dekk ndax roo gi ci boppam bu yomal xeyabe buñ nit ñi dekkee ñi nga xam ne nit ki moo yenu roo gi moo moo yenu ruu gi bu boobaa ruu gi mooy yenu nit ki dafa mel ne ruu rek a fi nekk waaye yaram dana am moo tax mu mën a bëtt miir mën a nekkaloo ci béréb yi baax gudd na asalaamaaleykum. bu <laughs> ñaanee ba noppi ngeen toog ba mu jóg ba dem ngeen soog a jóg te ànd ak yar ak teggin ci bunt bi bàyyi leen yoon ci bunt bi toog leen ba mu ba mu jóg ba dem.